لنا حبل من الأرض للسماء يونس عليه السلام متى mooy rakk yusuf alayhi salaam mu bokkaloon ndey yaqub alayhi salaam mooy seen yaqub alayhi mooy baayam ci doom ci ibrahim alayhi al imam ahmad rahimahullah andil nañu xadis bu ñu jëlee ci abdullah ibnu abbas radiallahu anhu mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne mayu ñu kenn mu naan maa gën yunus ibnu mata xadis bi mbokk yi boroom xam-xam yi dañuy wax ne tegtal la ci daraja ak may gi nga xam ne yunus alayhi salaam lamboo ko yunus alayhi salaam yàlla mu ngi ko yónni ci xeet wu ñuy wax niin wa di xeet woo xam ne ña nga nekkoon ca iraq doonoon itam xeet wu weddi yàlla te fetteer yunus alayhi salaam woo leen ci yàlla waaye dégluwuñu ko yitte ji gën a tuuti joxuñu ko wooteeb seenub yonent bi mu leen doon woo loolu tax yunus alayhi salaam mere leen gedd daal di leen won ginnaaw dig leen mbugal mu tar mu bàyyee koo fa seen borom ibnu mas'ud qotaada radiallahu anhuma ak mujahid ak Saïd ibnu Jubayr rahimahumullah bokk nañu wax ne bi Yunus alayhi salaam koo xeetam ci mbugal mu nar a wàcc ci seen kaw mu wóor leen ne mbugal ma soreetul yàlla dafa roof ci seeni xol ak dogu ci tuub ak jéggal ñoom ñépp ñu sol ay yére yu tumuraanke teg ca taqale jurga ak seeni doom dellu ci seen boroom di ko ñaan boole koog jooy ak toroxlu gu tar ngir yàlla musal leen ca mbugal ma leen seen yonent dikk mu doonoon mbir mu yéeme ndax xol yépp a woon toroxlu ci seen kanamu boroom ñaan ko njëggal yàlla ci mbaaxam ak ci yërmandeem ak mën a jéggaleem jéggal leen musal leen ca fitna ga doon waaj a ca seen kaw alquran di ñu wax ne falawla kaanat qaryatun aamanat fa nafaaha imaanuha illa qawma yunusa lamma aamanu lamma amanu kashafna anhum adab alxizyi fi lxayaati dunya wa mattaanaahum ila xiin te amul benn dëkk bu gëmadi bu alkaande dikkee muy door a gëm di jariñoo ngëmam lu dul nit yunu saña ba ñu gëmee lañu leen teggil mbugal muy toroxal ci dunduk àddina gi teg ca jox leen ay xéewal ab diir bi yunus alayhi wane ginnaaw xeetam mbokk yi dafa dem yéeg ci ak gaal daal di nekk ci yoonu tukki ay waxtu ginnaaw bi Yunus alayhi salaam yéegee ca gaal ga ngelaw lu am doole dafa jóg tàmbalee baaje gaal ga di ko sànni ci wet gu nekk loolu àgg ci ci lu dul benn du ñaar gaal ga tuutee dese woon mu këpp bi loolu amee ñane ca biir waxtaan ca seen biir dëppoo ci ne li leen mën a génne ci jafe-jafe googu mooy ñu wàññi diisaayu gaal gi te loolu ngir mu am faw ñu wàccee kenn ca ña nekkoon ca gaal ga ndegam mënuñoo beddi kenn rekk wàcce ko ca gaal ga la def mooy teg ay bant wax ne ku turam génn moom lañuy sànni ca ndox bi ñu njëkkee teggi turu yunus alayhi salaam moo génn waaye nit ña bëgguñu ko woon sànni ci ndox ñu def loola ba muy ñetti yoon mbokk yi waaye saa su ne turu yunus alayhi salaam muy génn loolu di màndargay coobare sunu borom subhaanahu wa taala alquran daf ñuy nettali ne wa inna yunusa la al mursalin id abaqa ila alfulki almashxuun fa saahama fa kaana min almudxadin yunus it bokk na ca yonent ya ba muy daw jëm ca gaal ga yab ba fees ba ñu wantalee mu bokk ca ñañu waroon a sànni ca ndox bi ñu sànnee yunus alayhi salaam ca ndox ma mbokk yi yàlla da koo yónnee jën wu mag mu wann ko yàlla daa di jox ndigal jën wa ci mu bañ koo lekk jën woowu wër na ak yunus alayhi salaam géeji àddina si yépp ba dajal leen allahu akbar rax ca dolli jën woowu yàlla teg ca yónni weneen jën wu ko gën a mag mu wann ko moom jën woowu allahu akbar bi loolu amee mbokk yi yunus alayhi salaam jàpp ne moom faatu na génn na àddina waaye yàlla def mu yëngal ay cëram ñu wuyu ko ca la xam ne ma ngay dund ba tey la mu njëkk a def bi loolu amee mbokk yi mooy sujjóot toroxlu dellu ci borom subhanahu wa wax ko ne ko yaa rabbi ittaxadtu laka masjidan fi mawdicin lam yasjud fihi ahadun qat yow sama borom faggul naa la jàkk ci bërëb boo xam ne mbindeef mësu faa samp jëwam si jootal la Qataada radiallahu anhu dafay wax ne Yunus alayhi salaam def na ci biiru jën wa lu tolloog ñetti fan bi jën wa duggeek moom ci xootaayu géej ga Yunus alayhi salaam mbokk yi dafa dégg mbindeef ya nekk ca biir lëndëm lëndëm yi géej ya dalee ko ba ca gën a mag ba ba ca gën a ndaw ku ci ne di tudd yàlla di ko kañ ak di ko sàbba subhaanallah yunus alayhi salaam dellu yëg ci jamono jooju màggaayu borom bi subhaanahu wa taala ca la daal di wax kàddoom gu mag googa jëmee ko ca jëmmi borom bi subhaanahu wa taala baaudu billahi min ashaitan rajim wa dannuuni id dahaba mugaadiban fa zanna an lan naqdira alayhi fa naada fi zulumaat فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين fàttalikul boroom jën wa Yunus ba mu demee ànd ak mer te mu njortoon du lu dogal ci moom ciw tiis ngir la mu dem te amu ca ndigal maanaam Yunus alayhi salaam mësut ne la mu def ci won ginnaaw xeetam moo waral li ko dal dal ko waaye maanaam ba mu yëgee ne dem te amu ca ndigal moo tax la ko dal dal ko mu woote ca biir lëndëm gane amul jeneen yàlla judul yow tudd naa sak man nag bokk naa ca tooñkat ya nu daldi koy nangul te musal ko ca njàqare ja noonu la ñuy musalee way gëm ginnaaw loolu mbokk yi yàlla jox ndigal jën wa gën a mag mu yàbbi jën wa ca des jën wa dem ba ca tefesu suuf soo xam ne kenn nekku fa mu gox yunus alayhi salaam ca suuf si diir ba nga xam ne mbokk yi moom la yunus alayhi salaam def ca biir jën wa dafa tax bi mu génnee ak wére di la àndal daa di loof lool fa ko jën wa sànni jógu fa yàlla daa di koy saxalal foofa garabu naajo gu mag mu tiim ko di ko may ker muy jëfandikoo ca meññante subhaanallah yàlla yónnee ko ay bëyi àll ñuy lekk lépp loo xamante ne ay gunóor la yuy dund ca suuf sa te mënoon koo sana teg ca yunus alayhi salaam di ratt ca seen meew ma di ko dunde subhaanallah al imaamu tirmidi ak annasaa'i rahimahumullah solo nañu ñoom ñaar ñëpp xadiis bu yéeme ci xew-xew boo xamante ni moo dox ci diggante saad usmaan ibn affan ak omar ibn alxataab radiallahu anhu yonent bi sallallahu alayhi wa wax ci ne ñaan gi nga xamante ni mooy ñaan gi yunus alayhi ñaan ba mu nekkee ci biiru jën wa te mooy laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin yonent wa sallam nee na jullit du ci ñaan yàlla mukk lu dul yàlla dana ko nangul lamu ko ca ñaan subhaanallah yàlla na yàlla musal ñu ci suñuy tilim-tilimi bakkan ak suñuy ñaawtee fi jëf allahumma amin di leen dig ci beneen jotaay inchaa allah laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala diinik allahuma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain anbiyauhum al-umana hablum min al-ardi lis-sama anbiyauhum al-umana hablum min al-ardi lis-sama mubashirin ومنذرين مبشرين ومنذرين